foofale ñu newoon nag ci xew-xew bu rëy mu préoccupé woon tëj bopp waa Quraysh muy li jëmoon ci wàllu almara almaxzumiya muy ndaw si nga xam ne ci waa banu maxzum la bokkoon di Fatima bint aswad ibn abdil asad ibn abdillah ibn amr ibn maxzum nekkoon doom ci frère seydina abu salama almaxzumi radiyallahu taala anhu wa ardaa gisoon nañ ne xadiis bi fi saxiixayn wa qad axrajahu gayruhuma min al-ulamaa kabni isxaaq wa asxaabu sunani wa kadhalika saaxibul musannaf imaam Abdurrazaaq wa ghayruhum ñoom ñépp daal dinañ koy solo bu ñu fàttalee mbir mi mooy ne comme li sayyidatu Aisha wax radiyallahu anha mu ne anna qurayshan ahammathum almaratu almaxzumiya allati saraqat mu ne waa quraysh da leen a préoccupé mbiru ndaw si nga xam ne ci waa banu maxzum la bokkoon mi nga xam ne dafa faboon dafa jëloon lu mu warul woon a jël dafa sàccoon fa qaalu ñu ne man man yukallimu fiha rasulullah rasulallah sallallahu alayhi wa sallam ana kan mooy dem ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam nag wax ak moom ba tem ah, bi daal mu fexe daal ah, te nu dagg sàcc te ndaw si ci high class bi la bokk ah, ndaw si kilifa la de ay waay gàcce gaay waay gàcce ngir ay ñoñam moom rawatina ay ñoñam nga xam ne min saadaati al arab min bani Makhzum ah ñu ne ana kan mooy ñeme dem ci moom illaa Usaama xibbu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ñu ne kan mooy ñeme def lool ku Seydina Usaama soppeeb alayhi salaatu wassalaam ñu daal di dem wax ko Seydina Usaama ma ñëw wax ko alayhi wassalaam mu ne ko atashfa'u fi haddin min huduudillah ndax dangay tiru ci pen boo xam ne bu yàlla teg la nga ñëw bëgg ma bañ koo teg di ma ñaan yekk ci loolu hein atukallimuni ci beneen riwaaya fi haddin min huduudillah ndax dangay wax ak man à pen boo xam ne <coughs> buur yàlla moo ko teg seydna usaama daldi tiit ne istaghfir li ya rasuulallah sallallahu alayhi wasallam ay waay ndaw yàlla li ñaanal ma njéggal waay sa boroom waay waay ñaanal ma sa boroom daldi may jéggal ñaanal ma sa boroom daldi may jéggal aleyhi salaatu wassalaam daldi jóg ca ngoon ga daldi xutba ci biir nit ñi sant yàlla bàkk ko mu ne ginnaaw lii fa innama ahlaka annaasa qablakum annahum kaanuu ida saraqa fihim sharifu taraku mu ne li nga xamante ne ni moom moo sànk moo alak nit ñi nga xam ne ñoo leen fi jiitu woon mooy lii annahum kaanu ñoom dañu newoon ñoo xam ne ida saraka fihim sharif ku tedd nekk ci échelle social bi di ci occuper lu rëy bokk bu doon jamono yi naan euh, euh, la classe bourgeoise la bourgeoisie locale ñoom bu dee ñoom ñoo toje kenn ci ñoom ñu nëpp nëppal mbir mi bu dee nag c'est les prolétaires chez chez chez ki euh, sàcc c'est un prolétaire waa joo xam ne ouvrier la ah ñu fëgg ko mbir mi num gën a tare mu ne lool moo leen alakoon mu ne walladi nafsu muhammadin bi yadihi maa ngi wàcc ki nga xam ne bakkanu sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa di man rasulullah maa ngi wàcc buur yàlla moomu ne law anna fatimata binta muhammadin sallallahu alayhi wa sallam saraqat laqata'tu yadaha maa ngi wàcc yàlla ne bu sama bu fatima sama doomu muhammad xoolal yonent mi aleyhi salaatu salaam pour affaire bi leer newul sax law anna Fatima binti non binta Muhammad ki ñu naan Seydina Muhammad muy man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bu doon moom moo sàkk ci man ma dagg loxo waaw allahu akbar allahu akbar allahu akbar gisoon nañ ci ay mbir ci lii euh, dañu arrêté woon ndax <coughs> suñu wax xot moo jotoon te dañoo waroon génn ci jotaay bii weesu mooy xoolal yeneen ci mi aleyhi salaatu salaam le fait que mu tudd sayyidatu Fatima wal iyaadu billah xam nga ne sori na loolu waaye mu bëgg leen wax këne bu doon sama doom gi ma jur nekk ki ma gën a sopp ci sama njaboot même bu doon kooku malgré yërmande gi may am ci moom mbëggeel gi ma am pour moom bu doon moom la sax moom man Seydina Muhammad sallallahu alayhi ma dagg loxo allahu akbar allahu akbar huwa alladhi allama dunya al adla wallah moo jàngal àddina bi maandute allahu akbar wala yajrimannakum shana'anu qawmin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit taqwa yonent bi alayhi salaam moo ñu jàngal maandu waaw moo taxoon mu doon wax unsur axaaka zaliman aw mazluma unsur axaaka dimbalil sa mbokk zaliman moo xam dafa tooñ aw mazluman wala dañ koo tooñ dimbalil sa mbokk bu dee dafa tooñ wala dañ koo tooñ ñu ne ko xam nañ de ni ñuy dimbalee koo xam ne dañ dañ koo tooñ waaye bu dee nag moo tooñ luñ koy dimbale nga yëgal ko ne moom moo newul ci dëgg rek waaw noonu la nit ñu bari faay bii lañ am man nañuy prêcher la bonne parole mais bu leen naree dal ñoom ñoom cette fois si ñu dëgg leer na leen liñ def jaaduwul du ñu nangu mukk ne liñ def jaaduwul wala mu dajeeg mu dal ci seen mbokk walla koo xam ne dañ koo sopp lool dootuñ raisonnable loolu nag laysa min al adli fi shay loolu bokkul ci maandu te dara dara dara waaw bokkul ci maandu te dara tus daraay maandu te du loolu liy maandu te mooy bu dee sama mbokka ñu wax ko dëgg waaw bu pen bi waree dal ci moom def na lu dul loo xam ne lii la ci charia wax dañ ko koy teg non dañ ko koy teg amul leneen amul leneen amul waaye c'est que nag problème bi da ngay waaru de da waaru de déedéet mu ne même bu sama doom fa Sayyidatu Fatima waqad ci muy jël loo xam ne moomu ko waaw am na <laughs> mu ne imaam Ibn Maaja rahmatullah alayhi bi mu soloo xadiis bi jële ko ci ab sëriñam dane man dégg naa sëriñ bi dane man dégg naa imaam al-Layth naan ginnaaw xadiis bi qad a'aadaha allahu min an tasriq wa kullu muslimin yanbaghi lahu an yaqula haadaa ci teggin mooy yeneen ci laa lay saabsaab ni mu tudd ne bu doon sama doom Fatima Fatima waxul sax sama doom moo sàcc sayyidatu Fatima radiyallahu ta'ala anha man man sayyidina Muhammad ma dagg loxoom mu ne imaam al-Layth la doon wax ne. qad aadaha allahu min an tasriq buur yàlla de protéger na ko muccal na ko moom sayyidatu Fatima ba muy jël loo xam ne moomu ko wa kullu muslimin jullit bu ne nag bu déggee xadiis bi dafa war mu wax loolu waaw lii ay teggin la allahu akbar voilà en plus mooy ki mu li tax tudd ko foor muy doomu boppam muy ki nu gën a sopp ki mu gën sopp ci doom yi ci njabootam ba pare ba pare lan ba pare mooy benn jigéen bu ko dese benn doom bu ko dese jamono yooyu allahu akbar doomam yi am ak sayyidatu Xadiija moom képp a ci tesoon mooy ne bu daroon sama doom ji nga xam ne mooy sama fii unique bi ma dese léegi ndax jamono yi sayyidatu Zaynab sayyidatu Zaynab bint rasulillah sallallahu alayhi wa sallam génn na àddina sayyidatu Zaynab génn na àddina ndax moom ci jumaadal ula ci at mi ci la génn àddina ci huitième at mi ci la sayyidatu Zaynab bint rasulillah sallallahu alayhi wa sallam génn àddina moom demul woon fatxu Makka fekk ko fi voilà te ghazwatul fath ci ramadan la moom mu ngi génn àddina ci jumaadal uulaa ci année bi waaw moom sayyidatu Zaynab bint rasulillah euh, li ma wax euh, jataay bi weesu ba ma ne bu ma ko fi naree wax day yàgg mooy loo xam dafa am benn mbokk bu ci bu ma juróon laaj fan yee euh, bu jàmbaari sox <laughs> parce que léeg euh, ñooñu <laughs> bokk nañ ci ñi nga xam ne euh, jàmbaar lañ ci ci ci ci ci ci ci jataay yi mooy dañ koy topp benn rawuleen ñoom sax dañuy pare te man du ma mooy dañuy dañuy jeexal li ma dugal ci archive bi yépp te man duma am mooy dinaa am lu ma dox jamono yi amoon naa lu ma dugal lu bari waaye dama ko manul woon pour de raisons yeneen loo xam ne moo taxoon manuma ko woon dugal ba ñu ma ko dugalee fan yi yaa une semaine dafa am nag ay ay laaj yum doon laaj yoo xam ne da cee bokk te am na solo mooy euh, moo ma fàttali lii may wax ci sayyidatu Zaynab dafa am rapport ak loolu mooy bi ñuy def tarjama sayyidna ummu abu salama ibn abdil asad al-Maxzumi radiyallahu taala anhu dañoo gisoon ne pa abu salama lu may wax ni euh, boroom këru sayyiduna sayyidatu Zaynab nu mu tuddoon Abul Aas ibn Rabi'a Abul Aas këne euh, imaam Ibn Isaaq dafa tuddoon ne rahmatullah yi xam nga Abul Aas dafa bokkoon ci ñu jàppoon taa rek ko doon ci benn xare ak jullit ñi ñu jàppoon ko prisonnier mooy Badar la woon Badar lañ ko jàppoon prisonnier léegi nag ba ñuy libérer prisonniers yi mooy ñi nga xam ne dañ leen ne ah foog ngeen racheter seen seen seen liberté ah bu ngeen bëggee libre sayyidatu Zaynab moo newoon soxnaam te mu ngi woon Makka di doomu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ba ñuy racheter ñiñ jàpp Badar nag moom mu jël caqaay bokk na liñ joxe woon ngir jënd ci liberté boroom këram di Abul Aas al mushrik mi nga xam ne temps yéefar la woon ñëwoon di xare Badar ñu jàpp ko prisonnier benn caq boo xam ne sayyidatu Xadiija li la gisoon nañ ko radiyallahu anha moom yaayam di Sayyidatu Zaynab moo ko joxoon keroog ba muy sëy yonent bi alayhi salaatu salaam ba mu gisee caq bi oh affaire bi touché ko xol bi xol bi xol bi nooy ndax fàttali na ko Sayyidatu Xadiija radiyallahu ta'ala anha ummul mu'minin eh, ba Abul As après ñu daal di koy bi mu ko libéré rek yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko à condition boo demee nag ma delloo sama nag ma indil sama femme sama sama doom nag ma delloo sama doom ba mu koy delloo euh, boole ko woon ak benn frère am Kinaana ngir mu yóbbu ko ci la ko xabaar miñ la doon biñ gisoon fan yee daldi woon kar loolu lépp gisoon nañ ko ca jamono yoo yële te tudd nañ ko keroog bi ñuy def tarjama seydina Habbaar ibn al Aswad ibn al Muttalib Asad ibn Abd al al Fihri mu daldi jam waruwaay bi mu yéegoon sayyidatu Zaynab daal di daanu ba la nga xam ne cala la mooy comme ëmboon dafa fekkoon mu mu ëmboon mu tolloon diggante doom ja dellu waaw ba histoire boobu boo demee ci tarjam foofu di ko gën a gis léegi euh, Amr après mu dellu Makka nekk def ci kéefëram delloo Sayyidatu Zaynab sëy imaam Ibn Sa'd nag dafa ne woon moom Abul As après bi mu génnee benn jour daal di dem benn commerce boo xam ne dafa yoraale alal waa Quraysh nekkoon ndax dafa ne woon ku wóor waa Quraysh daal di koy dénk seen alal ngir mu dem jëndal leen ay marchandises yenn yi mu jaayal leen koy ñuy jële màkk mu ne woon lool mu ngi doon mu ngi xewoon qubaylal fath juste avant fathu Makka euh, euh, Eh, eh, eh, suñu mbokk moomu xafidahu llahu wa ayada te yokku xam-xam bi tey gin ko jàppale jàppale ñu ñun ñépp may ñu xam-xam bu sell te buur yàlla rekk a tax boo xam ne ci lañuy amee ngërëmu yàlla waaw boo xam ne duñ ci xool ndax kii kontaan naam kontaanu déedéet ndax yàlla kontaan na lañuy xool ndax mooy li sëñ bi wax radiyallahu anhu idil muridu laa yuridu abadan ghayra rida rahmani haythu qasada jullit bi noon nga war a mel mooy taalibe bi ñu namm ci namm jëm ci boroomam boo xam taalibe la wala sëriñ la ñoom ñépp a ci yam ndax ñépp a namm dem ku ku baax ku ne namm nga ci sa boroom nga bëgg a dem mu ne kooku nag laa yuridu du bëgg abadan jamais jamais jamais ghayra lu dul rida rahman mooy situation bu ni ko suñu sëriñ di waxe Cheikh Mouhamadou Moustapha radiyallahu anhu mooy la euh, nit ki situation bu taxaw moom benn question rek la war a poser wala ñaar ana situation bii ma nekk lan moo ci neex lan moo gërëmloo borom bi ma def ko ana lan moo koy gërëmloo ma baax loolu képp la loolu le Cheikhul Khadim radiyallahu anhu wax ci vers boobu lu mel na inil muridu la yuridu du bëgg abadan jamais xayral du ridar rahmaani ngërëmul buur yàlla mi fees dell ak yërmande haythu qasada fu mu mën a jublu nag ak fu mu mën a ne léegi euh, kon mooy qubaylal fath mu ne may qubaylal fath ma ne ko affaire boobu noonu affaire imam ibn Ishaq moo ko tudd mais mais affaire boobu noonu mooy ndax ndax lan mooy problème bi gis nañ fathu Makka fatxu Makka ab bu ne juste avant fatxu Makka la woon mais bul fàtte ne avant fatxu Makka dafa amoon ay accords yu naan sulxul Xudaybiya sulxul Xudaybiya les accords de Xudaybiya ya nga xam ne bokk na ca point ya mooy trêve trêve dix ans voilà léegi kon naka laaj bi moo doon kon naka la waa Makka di yónnee Abul Aas mu dem Sham ngir commercial leen ah ay ay jullit ñi daal leen kar daal di koy kar ba nangu ba nangu alal ji ci moom hein mu daal di moom daal dem comme que sot soxnaama nga fa woon Sayyidatu Zaynab mu daal di daw kër Sayyidatu Zaynab Medinatul Munawwara ndax fi ñu leen kare sorwul Medina mu ñëw foofu yonent moom mu daal koy mu daal di ko yiir bàyyi bañ julli fajar sayyidatu Zaynab daal di wax ci biir mbooloo mi ne ayyuhan naas te mbooloo fa jigéen ña ne inni qad ajartu Abul Aas ibn Rabi' man maay ki yiir Abul Aas ibn Rabi' yonent bi alayhi salaatu salaam waaw ne ayyuhan naas hal sami'tum ma sami'tu ne yéen ñi ndax dégg ngeen li ma dégg ñu ne ko waaw dégg nañ ko mu ne amaa walladi nafsu muhammadin bi yede maa alimtu bi shay'in min dhalika hatta sami'tu ma sami'tu innahu yujiru ala almuslimina adnaahum léegi yonent bi alei satu salaam waaru mu ne yéen nit ñi maa dégg ngeen li ma dégg ñu ne ko dégg nañ ko de mooy dégg nañ sayyidatu zaynab sa doom mu ne alayhim asalatu wasalaam mu ne ah moom moo yiir ab Abul As ibn mi mi nga xam ne kar nañ njëgg mam yoroon ba nangu alal ja moom mu rëcc ndeke kon ci moom la fatu si woon mu ne maa ngi koy dóor a yëg maa ngi dóor a dégg loolu bi ngeen ko ñoo ko déggandoo waaw léegi nag comme que yiir na ko mooy jullit ni ku ci yiir kenn dañ koy dañ ñépp ci bokk yiir ko comme ni mu defal yaay Ummu Haani te ñu gis ko fan yële laqad ajarna man ajarti yaa Ummu Haani léegi léegi nag wax ji fii mooy léegi mu dellu biñ ko kiiwee bon yeneen tubaab yi saaf waxoon ne ne ko après mu ñëw Seydou Seyram ne ko rafetalal ak nekkam fii waaye bu mu la de bu mu la jege ndax dagamu la. xam nga loolu imaam Ibn Ishaq moo ko solo woon mais sanadu imaam Ibn Ishaq bi mooy dafa wérul woon ndax dane kama haddathani Yazid ibn Ruman dane moom nettali bii sëriñam bu siiw boobu wér na ah, Yazid ibn mais ci moom la yem mooy minimum am na deux yu moo dal la sanad bi doon loolu moo tax euh, dañ koo tuddoon mais mooy ne ndax loolu première affaire la ndax wax bi ñu waroon mais bu dee la loolu am na mais Qubayl al-Fath la moo tax waa Makka kon dénoncé wuñ ne ah yéen jullit ñu ngi am trêve dix ngeen ñëw kar koo xam ne kar ndax xubaylal fatxi mooy kon ci huitième année bi la ngeen ñëw kar koo xam ne ñun ñoo ko yónni ngi mu commerce ñun daal en plus mooy lii nii càllaleen di voilà sauf am na nag boroom yoo xam ne soloo nañ mooy nettali bi mais le fait que xubaylal fatxi la xewoon loolu moo wérul ndax ndax bu doon de toute façon loolu bu amoon mooy waa Makka xam nga ne moos dañuy sotti ci occasion bi ne ya jullit ñi nag Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàq na accord bi ndax dix ans de trêve lañ waxoon kenn du dal ci kenn mu ñëw ay ga ay saxaabaam daal di dal ci koo xam ne ñoo ko yónni woon Sayyidatu nag ci huitième année bi ci jumaadal uulaa ci na génn men na mais ci jumaadal uulaa la génn àddina kon kon xam nga ne problème am na xoolal jumaadal ula te lii mu ngi xawoon kañ weeru ramadan la woon voilà loolu loolu problème bu rëy la loolu problème bu en plus mooy càllale boobu wérul càllale boobu noonu wérul mooy sayyidatu Zaynab instant bi yonent bi aleyhi salaatu li tax ma fàttale ko affaire bi mooy ne benn doom rekk ko fi dese woon muy sayyidatu Fatima malgré tout ça mu ne bu doon moom moo fab konoonte kon man sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dinaa dagg li nga xamante ni mooy loxoom jumaadal ah, jumaadal ah, ula après jumaadal aaxira déglu jumaadal aaxira après jumaadal aaxira nga am rajab après rajab mais gis nga weer yi ni mu baree hein après rajab nga am shaaban après shaaban nga am ramadan mooy weer yi yépp jàll na fi mooy ne kon c'est sûr que xoola sayyidatu Zaynab kon jumaadal uulaa la génn àddina mooy ni mu ni mu teelee génn àddina waaw ni mu teelee génn dina ci at moomu ci huitième année bi kon voilà loolu benn euh, euh, kii la woon précision benn précision léegi kon mooy yonent ma lay saat saam leeral foofu ne euh, même doomam ji nga xam ne moom la gën a sopp te moom kepp a ko fi dese mooy bu doon ci ñeneen dañ naan mooy mooy sam sànni tàccu yow yow gis nga waa ji yow mi toog nii di déglu ñu ne la nag benn doom bii wala dese def na loo xam ne nag dañoo war a dagg loxoom mu ne malgré tout ça ak li ma koy sopp sopp yépp bu doon moom la ma dagg loxoom waaw kon nag euh, ndax en weer yu bari yooyu yëpp kenn sax du ko xubay ndax lool day lool dafa xaw a ay ñeenti weer jàpp lool lool day juddu léegi kon yeneen ci ma lay saaf saaf daal di wax lool léegi xadiis bi foofu la yem déedéet summa amara rasulullahi sallallahu alayhi wa bi tilka al mar'ati fa quti'at yaduha léegi yonent ci aleyhi salaatu salaam est-ce que ci wax rek la yem comme ñu bari comme suñu léegi nga xam ne gars yi seen seen wax yépp seen affaire yépp discours bu rafet la kese moom bu ñu discouree bu ñu waxee nga ne est-ce que bu ñu jëfee nga ne cambay bu ñu waxee nga ne est bu ñu jëfee nga ne càmbay looloo yées nit ku mel noonu. nga xam ne li rafet ci moom yépp mooy kàddu yi muy wax waaye jëfam boo ko gisee rek seexlu ko ndax principe yi muy wootewu di ko mettre en valeur di ko di ko di ko kii bés bu waree dal ci kawam du ko appliquer yonent bi alayhi salaatu salaam deful lool yamul ci wax de ah non fa amara summa amara rasulullah sallallahu alayhi bi tilka al mar'ati fa quti'at yaduha ginnaaw gi yonent bi alayhi salaam digal joxe digal ne ndaw si nañu dagg loxo moom sayyidatu Zaynab boobu radiyallahu anha bint abd al aswad ibn abd asad ñu dagg loxo ne léegi est ndaw si moom bañ daggee loxo moom it dafa bokk ci ñi nga xamante ne ni <laughs> allahu akbar allah allah allah mooy ne ba ñu raggee loxoom nu mujje mooy def na bàkkaar mais bàkkaar tekkiwul ne def naa bàkkaar rek foofu laa yem li boroom kii di wax ay kam al imaam ibn Ataa'illah radiyallahu ta'ala anhu mooy ne bariwaana bàkkaar boo xam ne dhillan waftiqaaran am na bariwaana benn numtudd benn benn bàkkaar bu nit def benn bàkkaar bu def boo xamante ne ni awrasat dafa dafa donnloo dhillan waftiqaara dafa donnloo ki ko def mu damm wàcce boppam suufeel boppam jamais mu réyéelu te lool mu ko jële ci la bàkkaar bu mu def mu ne xayrun moo gën moo gën fopp moo gën lan ci euh, mais jëf ju baax joo xamante ni awrasat izzan wastikbara moo gën euh, kii boo xam ne mais jëf ju baax joo xam ne dafa donn loo borom ak rëy rëylu aku kawe kawelu loolu mooy lan exemple exemple am na waajoo xam ne de xoola mais ñun sax jarul ñuy jël ay exemple yu sori ndaw sii nii mooy rubba zanbin bariwaana bàkkaar boo xam ne awrasat dhillan waftiqaara bariwaana bàkkaar boo xam ne dafa dafa dafa doon loo borom euh, mu nekk koo xam ne Euh, dafa dafa jóge def bàkkaar bi mujj dam wàcc boppam jàppatul ne kenn moo gën kenn jàpp na ne nit ñi moo ci yiis ndax bàkkaar bi mu def du xeeb bàkkaar mukk waaw loolu nag mooy bàkkaar bi da koy mujj yóbbu ci li tax yàlla bind ko mooy mu nekk abd an bi annahu abd mu mu reconnaître que ne jaam la waaw te jaam mu ngi tu jóge ci tariqu mu'abbad ja euh, kii boo xam ne yoon woo xam ne dañ koo joggee joggee joggi mooy ne amul amul lenn loo xam ne moom lay prétendre waaw suuf la doom nit ñi di jégg ci kawam te du masa wax ne eh doy na yéen a may gaañ li ngeen ma jéggi bari na non mu mujj bàkkaar bi def tax mu nangu reconnaître ne vraiment moo doya di moo di jàmm yaa ayyuhan nas antumul ila allah wallahu huwal ghaniyyul hamid ee yéen nit ñi xam leen ne antumul fuqaraa'u ila allah yéen yéen a soxla woo buur yàlla waaw yéen ñépp ku nekk moo soxlawul buur yàlla wallaahu kanta buur yàlla nag huwal ghaniyyul hamid mooy ki nga xam ne mooy ki woomal te mooy ki sant waaw mooy ki woomal ki sant mu lool bàkkaar bi yóbbu ko mu xam loolu ki ko nekk réalité boo xam ne da koy réaliser di ko dund waa xam nga ne kay bàkkaar boobu kay comme ndaw si ndaw si xoola ni mujje sayyidatu Aisha radiyallahu anha nee na Ah, summa amara rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi tilka almar'ati fa quti'at yaduha fa hasunat tawbatuha ba'da dhalika wa tazawwajat qaalat 'Aishatu radiyallahu anha fa kaanat ta'tini ba'da dhalika fa arfa'u haajataha ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mu ne mu ne moom sayyidatu Aisha radiyallahu anha yonent mi alayhi salaam digal joxe digal ñu daldi dagg loxoy ndaw soosule waaye fa xasunat tawbatuha mu rafetal ak tuubam mooy gis nga bàkkaar boobu mu def keroog lu mujj def lu mel noonu xamatul luy luy loolu waaw mu rafet ak tuubam ba wata sa wajat mu mujj sax nekk mujj na mujj na sëyi ba am boroom kër qaalat Aïsha sayyidatu Aïsha radiyallahu anha nee na fa kaanat ta'tiini ba'da daalik ginnaaw xew-xew bii ak bi nga xam ne ci la rafetal tuubam bay mujj nekk koo xamante ne nii mujj na marié mais na da doon ñëw ci man bu soxla woon yonent bi alayhi salaatu am lu mu koy laaj wala lu mu mu fajal ko ko da doon ñëw ci man sayyidatu Aïsha radiyallahu anha moom ndaw soo sële di ma ko laaj li ma ko wax ma koy wax yonent bi alayhi salaatu salaam léegi xoolal mooy xoola kooku fi mu mujje xoola kooku fi mu mujje xoolal mooy ne bàkkaaram boobu xoolal fi ni ni ni mujje loolu mooy rubba dhanbin awrasat dhillan was waftiqaara boo loolu nag bàkkaar boobu xayrun moo gën moo gën la ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci boo xam ne moom jëf ju baax joo xam ne ah moom li mu li mu li mu li mu li mu li mu li mu yóbbe ki ko def li mu yóbbe ki ko def mooy ak rëy rëy loo xeet nit ñi am na ñoo xam ne ñoom ba ñu naafilee benn ñaari guddi lañ jàpp na ñoo gën ci kaw suuf ba ñu mokkalee alquran lañ jàpp na ñoo gën ci kaw suuf xeeb ñépp ba ñu jàngee quelques masala fiqhiya loo xam ne lañu ñu man di ñu góndee gaa yi lañ jàpp ne ku leen laaj sax ñu ne mais yow xamoo lii oh non mooy weejale ci biir nit ñi ba kenn dootu leen ñemee cee laaj dara ndax seenu ñàkk teggin ak seen mën tas yaakaar ak mën a wuññi suturaay nit ñi da ngay ñëw sax di ko wax déeg ndànk naan ko waa man ne damaa amoon lii dama doon julli juum xaw ma nan nan lañ koy mu ne mu wax ci kaw mais leen xool mu ne yow xamoo sax booy julli boo juumee def nii nooy def non yéen yéen yéen non yéen yéen daal mooy commencé xeet ñépp ku mu gis jàpp ne moo la gën kooku jëfam ju baax jooju fan la ko jëme mooy jëf ji ci baax na mais buur yàlla da koo nangu parce que mooy defu ko ngir yàlla loolu képp la mais jëf ji ci boppam ku taxaw di julli manoon a julli lii muy def baaxul lu baax la mais fan la ko jëme da ko yóbbu ci ak rëy rëylu ak kawe kawe foofu la ko yóbbee loolu kay xam nga ne bàkkaar bële moo ko moo ko moo ko gën moo tax xoolal ndaw si fi mu mujje xoolal xoolal ndaw si fi mu mujje xoolal ndaw si fan la mujje mooy lii la bu kenn bu kenn désespéré ay def na bàkka ah laa ilaha illallah mais xool xool ko rek mu ngi nii waaw nii la mujje de moo tax gaa yi nga xam ne dañoo jàpp këne kii nag day toroxal boppam déedéet déedéet mooy ne le fait que euh, euh, euh, mu reconnaître loolu ñëw mooy ñu ñu teg ko pen bi xam nga manoon nañ ne eh, kii di alku na yàqu na non non pen bi moo tax am na ci benn riwaay dafa ñëwal yonent bi alayhi salaatu salaam moom ndaw si ne ko mais ne ko est-ce que am naa ak tuub hein hein mu ne ko est-ce que am naa ak ginnaaw comme que comme que comme que def nañ ma lii dagg nañ jël naa bañ dagg sama loxo est-ce buur yàlla di ma nangu dina ma nangul ak tuub mu ne ko waaw mu ne ko waaw mooy ne day mel ni def ba nga ko la kiiwee la mel ni defa masatoo ko woon def Allahu akbar mooy ne xoolal xoolal ñun moom duñu xoole euh, sharia bi luy xoolal yërmande borom boobu xoolal yërmande googu ni mu rëyee hein mooy euh, <laughs> li mu def noonu yonent bi alayhi salaatu wa salaam yëgal ko ci ne ko loolu mooy far na li nga xam ne moom nga far na li nga xamante ne moom nga defoon ci bàkkaar far na li nga xamante ne moom nga defoon ci bàkkaar waaw moom it mu jóge fa xam ne noonu la deme mu mujj bokk ci ñi gën waaw loolu waaw ba Sayyidatu Aisha radiyallahu anha di ko seedeel lii xoolal rek euh, mooy nag affaire yi nag noonu la boo nangoo li li yàlla teg nga jàpp ne waaw def naa mais man man man maa doyadi c'est normal mais du de du du du du du bàyyeeku hein du bàyyeeku mu daal di jaare fa mel nii kon nag. kon gaa yi nga xamante ne nii hmm. eh, dañu jàpp ne peine yi l'islam di tege ay punition kese la ñoom ñoo ci xoole loolu waaye loolu aynu rahma xamuñ ne loolu mooy mooy dëgg dëgg li nga xam ne mooy yërmande manifestation la punition bopp manifestation la ci li nga xamante ne nii mooy yërmande yàlla bi nga xam ne moom la am moom la def ci jaam yi di ko sotti ci jaamam yi Allahu akbar Allahu akbar ah! kon loolu la yonent bi lay salaatu wassalaam wax muy xissa bu am solo nga xam ne ak a neexoon waxuma la suñu njiit yi mais nañ ko commencer appliquer ci ñun échelle bu bu waay nekk échelle bu waay nekk mooy sois conséquent avec tout avec avec toi-même waaw sois conséquent ak yow sa bopp d'abord mm-hmm. loolu la nga nekk koo xam ne rigueur bi pour ñépp la rigueur bi pour ñépp la waaw pour ñépp la amul pour ñenn la non non pour ñépp la ku deful lu dul noonu nga ne ko defoo lu dul noonu waaw même bu dee ki la gën a jege la ja nga wax loolu mu jeex sinon li dal mooy ñàkk équité ñàkk a maandu toskare lay lay jural borom moo xam nag nit la wala ab ab ab ab personne morale boo xam ne walla ab société boo xamante ne daa nekk kaso yi ñi ko feesal mooy pauvre yi képp waaw pauvre yi képp loolu it bokk na ci li nga xam ne day wane peuple la boo xam ne ci alkande la jëm kon sallallahu alayhi wa sallam lii mooy xutba bi mu def keroog nettali bu rëy boobu ngay dégg muy al max mar'atul maxzumiya mu ngi xewoon ci fatxu Makka la ko yonent bi alayhi salaatu wa salaam daldi woon defe kon bu ñu continuer ba léegi ci yi nga xam ne ñoo xewoon foofu ci nga xam ne mooy ci xutba yum defoon foofu moom alayhi salaatu wassalaam mooy li nga xamante ne nii ah, moom la Seydina Jaabir ibn Abdillah daldi nettali te mu nekk ci saxiixayni ba léegi li ci neex mooy gis nga nettali yi nii presque yépp ci saxiixayni la ne waaw di ñu nettali njàngale moo xam ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daf ko fa def keroog ba léegi keroog fathu Makka xadiis bi mu ngi ci saxiixayni comme niñ la ko waxe léegi ay rawaahu al imaamu al buxaari wa imaamu muslim ibn al xajjaaj wa geyruhum min al ulamaa kal imaam al nasaa'i wa geyre imaam al buxaari yi mu ngi ko indi ci baabu bay'i al maytati wal asnaam wal asnaam ci kitaabul buyuu' ci kitaabul buyuu ce qui fait mooy li ma la wax ci jotaay bii weesu mooy ne bu ñu deful attention bu ñu deful attention lu leer laa leen di wax gis nga bu ñu deful attention fatxu Makka bi génn guñu ci ah ndax affaire bi loolu nag mooy dundu ki mu doon la ndax moom mooy dund gi ci boppam waaw nit kuy dund ku nekk ci moom nga jële dund mooy cal mooy lan mooy pour sa dund jag jaar ci yoon mooy foog nga roy yonent bi alayhi salaatu wassalaam oh, ndax moom mooy dund gi dëgg-dëgg léegi nag yow boo fi xullee ba fi nekk di ut modèle keneen koo xamante ne nii moom du moom mooy modèle dëgg yow kat xitta waxa sért yow de perte nga te kuttus nga qad xibta wa xasirta wallah kon mooy buñ deful attention gis nga affaire bi waxuma la mooy njàngat yi laa la bëgg a waxa ah. mm, parce que xam nga yi ñuy tudd nii di wax nii di dem mais ngan la ay kitaab la ci boroom xam-xam yi bind léegi ay xurma xormaay màkkaat yooyu mais loolu c'est des loolu boo développé affaire bi loolu dafa bari c'est pas quelque chose de simple et de mince ak yeneen masala yi ñu war a gis xam nga ñu ngi la doon wax amaana ñu gis ci wàllu kitaabatu alxadiis bind xadiis ñëw ci historique beeg yooyu ak waxu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi ndax gisoon nañ ci jotaay bii weesu ci xadiis Seydina Abu Hurayra bi radiyallahu anhu keroog bi nga fee discours am bi kii ne ko mu ne Abu Shah rajulun min Yaman ne yonent bi salaam bindal ma li ngay wax yonent bi aleyhi salaatu salaam ne uktubu li Abi Shah bindal leen Abi Shah mooy kitaabatul ilmi wa dabt loolu masala la am na yeneen yu bari yoo xam ne yu ñu waxoon yenn yi waxoon naa la yu bari fàtte man fii mu ne fàttalekuuma ci yu bari léegi nag gis nga discours bii Seydina Jaabir bi bëgg a wax dañuy ubbil ngandum bunt kitaabul buyu sauf que nag kitaabul buyu duñ fa duggee boo loolu moom kitaabul buyu képp mënoon na doon comme siira bi nii loo xam ne ay jataay boo xam ne ay jataay yoo xam ne pour lool képp la buntu bi nga xam ne mooy wax ci wàllu njaay téereeb njaay bu boobaa nag ñun li ñuy def insha allah mooy lool fokk ñu def ko te tamit amoon na amoon na amoon na lu ma fàttaliku léegi mais daa mel ni mu ngay waaj a daw mu ngay waaj daw mooy li jëm ci pen yi waaw li jëm ci pen yi li jëm ci pen yi waaw mooy mooy alxudud loolu it fii gis nañ penu lan penu ko sàcc ñu dagg loxoom gisoon nañ keroog tamit lan affaire u rayaate waa Xusaa dañoo rey yonent ba saab saab ne léegi ku fi rayati nit ku ñu ci sa mbokk di nga am choix ñaari choix soit nga laaj diya wala nga ne waa ji nañ ko rey léegi yooyu yëpp ay masala la yoo xamante ne yu jëm ci xuduud yéeg ak bu ña bu kenn ne baale naa jeex na ak yooyu ak li jëm ci wàllu indemnisation yi gëléem nañ doon léegi dañuy xool gëléem lu muy jar loolu la ci alal nga daal koy joxe ak rey yoo xamante ne waa ji mooy mooy ngay joxe indemnisation ñaata la war a doon ak yu mel noonu léegi nag kitaabul buyu' bi buñ ci ñëwee insha allah mooy li ñuy def mooy al buyu'ul muharrama mais ñu koy def mooy dañuy fexe jël njaay yi nga xam ne ci lislaam dafa xaraam ndax al aslu fil ashyaa'i al ibaaha li nga xam ne mooy cosaan mooy cosaan ci mbir yi mooy dafa dagan lii cosaan ci mbir yi mooy dafa dagan léegi nag comme que noonu la deme mooy duñ fi nekk te loolu moom boroom xam-xam yi sax duñ doxale noonu loolu kenn doxalewul noonu alxuraan doxalewul noonu mooy ñëwul naan ah mburu dagan na jaay orange dagan jaay ceeb dagan na jaay suukar dagan na jaay poobar dagan na non mooy kon bu doon loolu alxuraan bi du jeex wala ay lekk yi téyal mango dagan na orange dagan na banana da mais loolu moom boo ci duggee du jeex dañ lay wax yi nga xam ne yii dafa xaram buñ la ko waxee yi ci des yépp bu bu teg si ñëwul mooy ne loolu dafa dagan ndax lan buur yàlla moo ne wa saxara lakum maa fi maa fi samawati wal ardi jami'an min maa leen tàggatal yéen nit li nekk ci asamaan yeeg ci suuf lépp mboolem seen jóge ci si nga xam ne mooy seen borom subhaanahu wa lépp ci borom bi subhaanahu wa taala lu tukkee waaw moom moomu nag moo leen daga comme que dafa daganal mbir yi comme que dafa daganal li nga xam ne mooy affaire yi kon nag mooy eh, noonu la mooy pour nga ne bii nag daganul il faut texte nga di texte ba mu des li jëm ci wàllu li jëm ci wàllu sëy moom al aslu fil abu dori moom al haram li jëm ci wàllu mariage moom loolu moom cosaan bi mooy mooy ci wàllu pëy loolu dafa xaram mooy ne yow mënoo ñëw ne ah man dégg naa al aslu fil ashiya'i mooy al ibaha waaye bii dama koo yéex a xam waaye dégg naa ñu ne cosaan ci mbir yi mooy dafa dagan waaye man de moom fa am tel neex na ma xaaral kon ma ànd ak moom rek ñu nekkal ko ci loolu mooy dagar na dañ naan la ah non non non loolu exception la li jëm ci wàllu sëy nag ak pëy yi sexe loolu moom dafa mooy cosaanam dafa xaraam mooy dàmbale moom yow mooy femme bu nekk la xaraam nga sëy moom lu dul nga am dalil bu ñuy wan ne ah yow may nañ la ci yoonu sharia mooy maye nañ leen looloo koy daganal de mais bu dul loolu mooy ne mbir yi dafa xaraam loolu nag dafa indi yeneeni masala yoo xam ne bon euh, euh, lé non masala non loolu moo loolu fiq ci côté fiq la doon gën a kii mooy hypothèse yi léegi loolu nan lay deme bu ma nee waa joo xam ne comme que cosaan bi mooy mooy ne yow fii mu ne takk femme yi moom nekk ñoom dalaa xaraam nga naan dëggee sëy ak ñoom mooy il faut ci ba mu des lu leer ñëw voilà luy wane ne yéen seen diggante dagan na léegi mooy kon waa joo xam ne dafa ñëw ne man de takk kii moom ñu amoo ànd ak benn femme ñu ne ko mais yow ñu ngi koy dóor a gis ak moom gars yi naan mais yow saa yow kii ci yow noo def ak moom ba ànd ak moom nii Euh, moom waa ji moom moo war a indi dalil buy wane ne loolu moo tax l'islam bëgg sëy yi ñu koy yëgle mu am ay seede ba mu ndax loolu la yonent ma ne saa saa waxoon na diggante entre li nga xam ne mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy prostitution wala concubinage voilà wala ak li nga xam ne mooy mooy sëy mooy am nikah mooy yëgle beeg yooyu ndax bu ko nit yëgul. kon ñaar ñu ne ñu mën a ñaar ne ñun formé nañ couple yéen a ko yëgul waaye ñun sëy nañ bu yàgg ah. non du demee noonu léegi nag yow yaa war a indi kon luy preuve yu wane ne yéen kii dangeen a takkante waa ko takk voilà. léegi nag kon kitaabul buyu bii buñ ci ñëwee ndax <laughs> lii préambule la ci affaire sëy Jaabir bi radiyallahu anhu la imaam al yi mu ngi ko di ci baabu bay'il maytati wal asnaam buntu bi nga xam ne ci kitaabul buyuun buntu njaay baabu buntu bay'il maytati jaay li nga xam ne mooy mooy jaay buntu bi nga xam ne ci la def jaay midd ak jaay li nga xam ne mooy idol yi xërëm yi ak jaay idool yi ak xërëm yi ci bunt boobu la indi xadiis bi nga xam ne yonent bi alayhi salaatu salaam yi mu fi tere mu ngi ko tere woon keroog fatxu Makka mooy da ko am na yoo xam ne da koo rappelé sinon xamoon nañ ne daf koo tere woon bu yàgg voilà voilà léegi nag kon buñ ñëwee ñun ci kitaabul buyuun yi dañuy naan al buyuun muharrama la ñuy gis njaay yi nga xamante ne nii njaay yi nga xamante ne nii dafa xaram léegi bu ñu xamee ne yii dafa xaraam mooy yi ci des dafa dagan waaw wa axalla allahu al wa xarama riba buur yàlla ne man maa daganal ci suuratu baqara buur yàlla de moo daganal al njaay wa xarama mu xaraamal ar-riba li nga xam ne mooy riba ndax kàccoor yi dañ doon wax innamal bay'u mithlu riba gaa yee ñàng <laughs> ñu ne njaay comme si riba mooy cosaan bi léegi au ñu ne riba dafa niroog njaay ñu ne noonu njaay moo niroog livra riba xam nga loolu am na différence bu dee ñun ñun ñi nga xam ne léegi dañu perdre le sens des mots moom léegi moom c'est normal duñu duñu jëli duñu profondeur wax ji ban dañuy rëcc loolu bokk na ci li tax ay balaaxa yi am solo <laughs> ay balaaxa yi ay rhétorique lañ koy wax ci france yooyu am solo ay ilmul maani wa yooyu noonu ndax boo xamee yooyu yow da ngay xam porté wu wax ji ndax innamal bay'u mithlu riba bokkul ak nga ne woon ñu ne woon innamal riba mithlul bay'i ndax ñoom dañoo mujj ci seen wax jooju jël mel ni cosaan gi mooy riba léegi njaay moom moo ñëw niroog moom alors que du loolu moo tax suñu moroom ne demewul noon de wa ahalla allahu al-bay'a wa harrama riba buur yàlla moo daganal njaay xaraamal riba cosaan bi mooy njaay cosaan bi mais riba moom du cosaan waaw mooy nag buñ gisee al buyu'ul muharrama yi nga xam dañ koo xaraamal comme bay'ur riba di jaay loo xamante ne wala ngay jaay loo xamante ne nii maa laysa indak comme niñ ko gisoon ci naa kan ban saxaaba la yonent bi aleyhi salaatu salaam waxoon loolu ay wa répondez insha allah quelques secondes ban saxaaba bi ñu ko gisee yàggul yàggul ci fatxu Makka bii lañ ko gis waaw ab saxaaba boo xam ne yonent bi aleyhi salaatu salaam ma dimbali la mbokk sayyidatu Xadiija la radiyallahu anha waaw ndax sayyidatu Xadiija bàjjanam la sœuru papaam la mooy kan Hakim ibn Hizam ibn Khuwaylid Hakim ibn Hizam Hizam moomu frère sayyidatu Khadija radiyallahu anha bint Khuwaylid lan la ko waxoon laa tabi' ma laysa indak bul jaay loo xam ne newul fi yow mooy loo mënula livrer mënoo ko jaay loo moomu newul fi yow loo xam ne nekkul yow mënoo ko jaay par exemple jaay mu mel noonu buñ tuddee yooyu yi nga xam ne yoo xaram léegi nag yi ci des dañuy xam ne dagan na ndax loolu la moo tax ci wàllu ay naan lislaam dafa ñëw nañu xamru dafa xaram sàngara dafa xaram lii dafa xaram lii dafa xaram léegi nag lii des yépp mooy dagan na moo tax ku la fekkoon ngay naan dara mu ne la yow lii dafa xaram yow du yow ya yow miy naan yaa war a indi dalil moom moo war a yow bu la waxee nga ne ko man cosaan bi laa àndal ndax al ashu fil fil fil même même al ashu fil ashiya at tahara tamit c'est la même règle ci côté boobu mooy ne liy cosaan ci mbir yi mooy dafa ndagan dafa laab boobu léegi nag lu ñëw ne laa laabut loolu ab excès bu il faut nga di dalil bi exception la ci règle bi waaw xinziir nan lañ xame ne nan lañ xame ne xinziir dafa dafa dafa xaraam alxuraan a wax waaw moom moo xaraamal laxmal xinziir ñu xam ne oh ciy dagan yépp kon xinziir bokku ci waaw waaw mu daal di tere yoo xamante ne da koo tudd ñu xam ne oh lii moom dafa xaraam ci noonu lañ koy xame sinon burul loolu lépp dagan moo tax ku la fekk li ma doon wax sànq benn waay di naan dara wala muy lekk lenn wala muy def di jaay yow nga ñëw ne ko lii dafa xaram moom yow yaa war a indi moom danaan la man maa ànd ak cosaan bi ndax cosaan bi mooy dafa dagan yow nag mi ñëw ne ma daganul indil luy wan ne daganul noonu lay demee ah mais du ñëw ne la dafa xaram léegi indil dalil buy wan ne dafa xaram déedéet yow yaa ko war a ndax moom moo ànd ak cosaan bi bu dul kii nga bàyyi waajeeg lim ne mu dem fekk nga woy wan lu leer sinon al aslu baqaa'u ma kaana cosaan mooy ne baqaa'u li nga xam li nekk day nekk ci cosaanam nekk ci lim nekk mooy ak daganam hatta yarida dalilu ala xilaafe amul tegtal argument boo xam ne alquran wala sunna bu sax bu dëgër bu ñëw ne lii nag lu wuteeg li nga xam ne moo doon cosaan kon Seydina Jaabir ibn Abdillah ibn Amr ibn Haram radiyallahu ta'ala anhuma keroog nag dañu nettali loo xam ne imaam al Buxaari rahmatullah alayhi wa haddathana mu ne xaddasanaa nettali nañu Qutaybatu Qutayba imaam Qutayba ibn Sa'id al-Baghlani qaala mu ne xaddasanaa nettali nañu al-Layth di al-Layth ibn Sa'd imaamu ahli Misr ne woon imaamu waa Misr waa Misr waa Égypte an Yazid ibn Abi Habib mu jële ci Yazid ibn Abi Habib an Ataa ibn Abi Rabaax mu jële ci Seydina Ataa ibn Abi Rabaax an Jaabir mu jële nag Seydina Ataa jële ko ci nga xam ne mooy Seydina Jaabir Seydina Jaabir ibn Abdillah ibn Abdillah ah. Seydina Jaabir eh, càllale bi rek am na quelques euh, ay précisions yu ci am mais bon loolu xam naa jaru ko en tout cas wéru na mu ngi saxiixay léegi euh, radiyallahu ta'ala anhuma moom Seydina Jaabir ak baayam ibn Abdillah mu ne annahu sami'a rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa bi makkata 'amal fath mu ne moom Seydina Jaabir dégg na yonent bi alayhi salaatu salaam di wax wa huwa te moom mooy xaalam bi makkata mooy mu nga woon makka moom sallallahu alayhi wa sallam kañ amal fat ne woon bi makka kañ amal fatxi jamono ji nga xam ne ci lañu ubbi makka yonent bi alayhi salaatu salaam di wax léegi nag ana lan la doon wax moom alayhi salaatu wa salaam te ñuy dugal ci kitaabul buy woo loolu mu doon wax ci wàllu njënd jaay loolu mooy lan loolu nag lañuy gis insha allahu taala matnu xadiis bi muy contenu bi insha allah ci jotaay bii ñëw wallahu taala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala